مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد قال سماحة الإمام صلاح الدين التجاني عليه رضوان رباني في الكنز في في في كتابه الكنوز العشرة وفي الكنز الأول fi fasli umumi rahma al abad al ismul ilahi huwa ibaratuna an maqulil ba'diyati ta'ala ila akhir euh, ñu ngi ci Euh, maanaa euh, bi ñu tudde woon al abad maanaam ak faw et l'éternité wala l'éternel hmm. gisoon nañu ci ne maanaam alquran ak sunna dañuy jëfandikoo baatu abadan wala al abad Euh, di wax ak faw wala faw wala maanaam ak faw wala ba faw euh, te lañ ca namm moom mooy euh, ay maanaa yu wuute gisoon nañu ne bokk na ci maanaa yi moom mooy lim ne laa saama hmm? man faamal abad loolu loolu sunna la maam alquran wax na ne xaalidina fiha abadan ci waa àjjana dañ fay sax biil ba faaw wax na ci waa sawara ne dañ fay sax biil fa ba faaw daa di wax ci wàllu koor ne laa saama man saamal abad nee na wóorul ki nga xamante ne dafa woor ba faaw ñu gis ci xadiis yi nga xamante ne moom lañuy wax ci asmaul xusna yi ñu bokk ci tur yi borom bi subhaanahu wa taala al gi naka noonu léegi nag laaj bi mooy ndax fawuk aljanna ak fawuk sawara ak fawuk koor gi ñoom ñii ñooy jëmmi fawu gi nga xamante ne moo nekk ci turu borom bi subhaanahu wa ci turum yu rafet yi ndax fawuk aljanna comme niñ ko gisee woon saraxa bi moom mooy aaya bi nekk ci suuratu Hud maanaam wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina ma damati as-samawati wal ardu sha'a rabbuka ata'an ghayra majzuz daal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñeñu te xel ñoom day ñeg dañ nekk ci biir aljannate dañ fa sax biil fu feek asamaan si ak suuf si ñu ngi fi lu dul xanaa lu soob borom bi subhaanahu wa ta'ala ndax mbay la goo xamante ne du dog ah, kon nag fii da gis ne borom bi subhaanahu wa ta'ala ah, dafa melale dafa dëxale saxu àjjana ba pare mu lëkkale ko ak des gi nga xam ne moom la fi asamaan ak suuf si di des topp ana lan moom moo ci tegu mu ne gannaaw la ci tegu nag mooy na ak may la gudul jeex comme ni mu ko waxe te moom mooy li nga xam ne moom lañ doon wax ci jotaay la weesu ak euh, leeral nañ ko tamit ci jotaay bi weesu ne moom mooy dellu gi toq gi di delluwaat ci géej gi gannaaw bi nga xamante ne wërngalu euh, mbind mi am na te moom mooy lan illa ma sha rabbuka ba mu des xanaa lu soob sa borom rek ndax sa borom moom euh, lu ko neex rek lay def te loolu mooy li ñu namm ci tënk gi nga xamante ne moom la ñuy tënk Euh, li nga xam ne mooy wàccuwaay yi mooy almanazil ñeel wàllu yuy ndax ñoom seenu toq buy dellu ci géeju lenn borom bi subhaanahu wa taala da cay dellu ci maanaam noona ca saase te bu boobaa képp koo xamante ne borom bi subhaanahu wa tënkal na la sag wàccuwaay ca aljanna mu xéewale la nga delluwaat ca moom ba nga xam ne amul dara lu dox sa digganteek moom subhaanahu wa kooku dëgg-dëgg yàlla nag yaatalal na ko mayam te mayam googu may la goo xamante ne du lu ñu tënk du lu ñu dog ci dara kon mu ne nga seetantal waxu borom bi subhaanahu wa taala bi wax ne xanaa illaa ma shaa rabbuk lu dul xanaa mu soob sa borom subhaanahu wa ndax loolu daf ko aj ci ci maanaam coobareem dong ndax loolu day ngëneel dong moo koy maye niki noonu ak may gu yaatoo yaatu comme niñ ko waxee woon ci jotaay bi weesu ne maanaam dafa am mbir yoo xamante ne màgg gi mu màgg ak rëy gi mu rëy tax na ba maanaam faaw nit ki loolu may la koo xam ne dañ koy rëdd ci jëwam mu judduwaale ko waaye du doon loo xamante ne noonu lay maanaam maanaam ak liggéey du ko maye. léeg-léeg ngeen dégg ñu ne nit yàlla sàngam day lu ko waay rawee rek xamil ni may yàlla la waaye du lu liggéey lu lu mu liggéey loolu. loolu day am maanaam ñoo xamante ne moom loolu moom mayu yàlla dong la du leneen du mën a liggéey ba mu am ko waaye yàllaa koy maye te comme nag yàlla dong moo koy maye tey keneen du ko maye ku dul yàlla moomee te it ña ñam ko may defaluñ ko dara lu ko ñam ko may defal mm-hmm. ah naka noonu maanaam kon bu boobaa ku nekk war naa mën a yaakaar képp ku yaakaarul rek ci yow la yow défiance bi ci yow la nekk problème bi yëpp ci yow la nekk ku yaakaarul rek problème bi ci yow la kon bu boobaa soo ko amul garaawul maanaam bul ko jàmbat fenn parce que yaa jàpp ne mënoo ñu yëlloo woo ko mm-hmm. yow yaa jàpp ne yelloo woo ko hmm? waaw képp ku ne la loolu moom sawaay xam naa ni yéen sax taxoo leen a wax ne ko yow mii yaa taxut a wax <laughs> ko yow mii man mii an ah, kay lu tax xanaa du yàlla rek ko koy may yaakaar naa ko de waaw dégg nga mu ne ndax moo tax gaa yi wa ma qadarullah haqqa qadrihi mhm. comme ni ko wax sootul anam sootul zumar gisoon nañ ko ni tamit nekkoon na ci sootul xajj mhm. nit ñi dëgg maanaam yàlla dëgg-dëgg nañ ko war a natte aqulillah yow waxal allah dellul ci yàlla waaw jëlal sa bëgg-bëgg yëpp nga sa namm-namm yëpp sa yitte yëpp nga delloo ko ci yàlla waaw summa zarhum fii xawdihim yal'abuna topp nag nga bàyyi leen ñu nekk ci seen mboosóor gi rek di fo maanaam ci lu ñu nóor di fo amma nag lool moom mooy abadanu àjjana amma abadu naar abad bi nga xamante ne moom la wax ci ci sawara loolu la koy saraam tamit ba tey aaya la bu nekk sóortu Hud wala ñaari aaya yooyu na ne fa amma alladhina shaqu fa fi naari lahum fiha zafirun wa shahiq xaalidina fiha ma damat as-samawatu wal ardu illa ma sha rabbuka inna rabbaka fa'alun lima mooy daal ñi nga xamante ne ñoom ñoo dem ñoom ñoom ñooy ñi texee di ji ñoom de biir sawara la ñuy nekk te dañ fay ay ay xiiro waaw ay ay ay ay yu metti dañ fay béel feek asamaan yeeg suuf saa nga sa waaw feek asamaan ak suuf sax xanaa lu soob sa borom ndax kat sa borom li wér bu wóor mooy lu ko neex dong lay def waaw fa'aalun limaa yuriid loolu moom jëfaa koon lu mu namm dong la subhaanahu wa ta'aala kon dinañ gis ne fii moom buur yàlla borom bi subhaanahu wa taala dafa lëkkale dafa dafa dëxale sax ga nit ñi sax ci biir sawara ba pare mu lëkkale ko ci desuk asamaan yeeg suuf si ba tey topp nag ana lan moo ci des mu ne la ca des nag moom mooy li nga xam ne mooy la mu aj lañ aj rek ci borom bi subhaanahu wa coobareem te moom mooy yàlla moom mooy fa'aalul lima yurid moom mooy jëfaakoonu la ko sopp te moom yàlla subhaanahu wa xamal nañu ci atteem ci ci téerim bu xereñee atte bi ne moom la mu moo ci mbindee fi mooy yërmande comme li mu wax ne kataba rabbukum ala nafsihi rahma soo saanaam yàlla day bind na ci boppam gannaaw ba dara waru ko waaye moom waral na ci kaw boppam yërmande te mooy yërmande gu mat ga moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko dogal ci kaw boppam moo tax ci loolu lañu ki nga xam ne moom mooy sang bu mag bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne moom mooy kii bégalaate ki nga xam ne lépp lu mu wax dëgg la moom la wax ci nettali gi mu nettali borom bi di waxu borom bi subhaanahu wa bi mu ne sabaqat rahmati ghadabi sama yërmande jiitu na sama mer waaw sa yërmande jiitu say mer ya làmboo mbugal ya ah te lii mooy li nga xamante ne euh, moom la lañu namm ci euh, xadis bi naan laa tazaalu de den jahannamu jahannama yulqaa ñuy sey sànn fiihaa ci foofa wa taqulu te mu naan hal min mazid ndax am na ko doole ndax xam nga alquran wax na ko yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti fa taqulu hal min mazid bis boobu dañuy wax jahannama ndax fees nga mu ne ah ndax am nañ ma war a dolli waaye loolu teggin gu mag la gu aj gu sawar a ame waaw ndax du wax du wax yàlla dolli ma sa jaam yi ma leen ma lakk leen déedéet teggin gi mu amoon moo tax ah ndax am na lu ñuy dolli waaw kay loolu wuute nag jox ma sa jaabi xam nga waaw ah, ndax ko ni hmm? buur bi ñëwee buur bi ñëw na ne waaw hmm? bi ñëw ne ah waaw sama doom yaa ngi nii ah, yaral ma leen waaw daal di jël duma leen ay daal ah, nga jël nga jël def nañu njom be nga duma leen la ah gone yi ñi la jox da nga waa indiwaatal indiwaatal sa doom yi ma duma leen loolu day buur moom ah teggi ci kanamu buur de dëgg dëgg waaw moo tax euh, mu ne moo tax xattaa mbete yadaw mu teg ci rabbul izzati boroomu mbindee fi maanaam astaghfirullah rabbul izzati boroomu nooteel gu kawe gi ndax al izza dafay tekki ki nga xamante ne euh, li nga maanaam ak ñàkk a mën a jote maanaam borom subhaanahu wa ta'aala izza gi mu am mooy le fait que mu nekk loo xamante ne mënu mëneefu koo jot mëneefu ta am accès ci xel yi mënuñu koo jote xol yi mënuñu koo nànd te loolu moom moo waral mais amul kenn loolu moom moo tax euh, euh, maanaam li li li li kiiraay bi moom borom subhaanahu wa ta'aala moo teg kiiraay ak ruux yi maanaam ak wala bakkan bi ci anam goo xamante ne ruux yi maanaam la ñuy jëlee su borom subhaanahu wa ta'ala xol yi duñ ko mën a dékku xam ngeen ni xol moo tax xol yi dañoo war a mën a gis tajalliyaatu borom subhaanahu wa ta'ala ni borom bi di leen feeñoo waaye maanaa yooyu noonu maanaam relation bi waroon a am entre ruux bi ak xol bi kiiraayu bakkan bi bi fi nekk bi borom subhaanahu wa teg moo tax moo tax nit ki manuta am accès dëgg-dëgg ci boromam subhaanahu wa taala ci xam boromam ci mën a jote ci moom waaye nag boo demee ba euh, wàcce sa bopp ba jox ko sa ba jox sa yàlla sa lépp seey ci moom bu boobaa nag euh, sa xol mën a am accès waaw nga mën a jote mooy al izzatu mooy nekk ju mu nekk koo xamante ne kenn mënu koo jote moo tax mu teg ci na rabbul subhaana rabbika rabbil izzati teg ci ne amma yasifuna ak a wuuteeg moo dem liñ ko mën a melal mboolem foo mën a toll foo mën a yegg loo mën a gis ci borom bi subhaanahu wa loo mën a xam ci ay mbiram xamal ne lu néew a néew la lu par rapport ak dëgg-dëgg mooy kan dafa wuuteeg lañ ko war a mën a melal waaw mu ne fut ta jote ci moom abadan subhaanahu wa moom mooy rabbul izzati borom nooteelu nguur waaw ngir ne euh, nguuram maanaam euh, daf cee ànd ak teranga ak nooteel ak man-man ak sañ ak sañ-sañ bu rëy bu yaatu boo xamante ne amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem lu ko neex rek lay def moo tax moom bu ñëwee euh, ci sawara feeñ boobu mu koy feeñ mooy mu teg ca yadaw mu teg ca xadamawoo euh, loolu ay firin yu bëri la am ndax baatu xadam day tekki ndëggu tànk loolu boobaa bu dee ci meloy borom subhaanahu wa nekk day nekk tajalli feeñu waaye gisoon nañ ko loolu romboon nañ ko ci euh, tajalliyaat yi bi ñuy wax euh, ci xayaal alamul xayaal gisoon nañ ko euh, gisoon nañ jëmmi xadis bi buñ ca tollee maanaam borom subhaanahu wa ta'aala ci tajalliyaat feeñu bi muy feeñu mbindeef yi day teg day day dafa am lu ñu tuddee ndëggu tànk waaye loolu euh, ñun bi ñu xam membre la ñun bu ñu nee ndëggu tànk muy pied membre la ci ñun membre la ci corps physique alors que bu dee borom bi subhaanahu wa melo la feeñu la bu muy feeñu euh, ndax suuf soosu nga xam ne mooy ardu simsima foofu la te feeñuwaay yooyu yëpp di ame te bu dutoon suuf soosu kon feeñuwaay yooyu du am moo tax looloo tax borom bi subhaanahu wa ci feeñuwaay yooyu moo tax maanaam ci niveau boobu lay waxe loolu moom moo tax ci xayaal lu mënta jàppandi lu mënta nekk cim xel yépp day mën a ne et coexistence ay contraire dañuy exister xam nga tey fi mu toll mënu ma ne euh, am naa doom ba pare fekk ci ne aw ma doom am naa doom te masuma am doom wax ja ñaari wax yooyu dañoo contraire ci anam goo xamante ne ñoo daje ci benn maanaam ci jamono ji ñu maanaam ci àdduna bi ñu ne soit day fekk mosoo am doom wala ñu xam ne mosoo am doom wala nga ni aw nga wala nga ni am naa ay doom wala am naa doom ñu xam ne lii moo mën a ne maanaam mënoo boole en même temps ñàkk am doom ba pare am doom maanaam loolu man mënoo leen a boole en même temps te ci alamul xayal loolu am na maanaam dajeeg ñaari contraire yi yooyu mën naa ne moo tax yooyu feeñ waayu borom bi la subhaanahu wa voilà foofu moom lépp noonu parce que dafa yaatu dafa yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo ba nga xamante ne lépp dafay am mais problème bi beneen beneen beneen bi ci des moom moo tax ñu naan mooy alwaasi'u ad-dayyiq mooy li yaatu li ba pare xat dafa yaatu ngir ne lu mënta am foofu amul waaye dafa xat ngir ne ay image rek ka fa am maanaam amul leneen ay ay image rek ka fa am moo tax. nit ki mën a gént gis yàlla maanaam gént xam nga yàlla amul physique ànd ak loolu boo mën nga ko gént gis ko te waaw gis ko kon loolu moo tax maanaam foofu loolu mais leneen amu fa lu dul image nag voilà loolu moom moo tax ay forme ni loolu rek a fa am moo tax nit ki su duggee ci gént day day dugg ci gént ak ay di gis ay forme du dëgg voilà voilà di gis di def yoo xamante ne moom dans la vraie vie manu ko par exemple di gént di naaw te dans la vraie vie mënta naaw waaw wala muy gént di voyager di dem maanaam dawal avion di fii ci géej gi te mës mësta mën a fii peut-être que sax mësta gis géej fekk mësta gis géej ndax bawol la dëkk hmm? dëkk bawol mais day gént gis géej nekk ci biir géej gi fii walla siin et cetera yooyu euh, yooyu day am ci xayal alamul xayal loolu la voilà gisoon nañ ko mooy euh, tamit loo xamante ne Euh, xam ngeen ni seetlu gis ngeen ni boo jàkkaarloowee ak euh, seetu seetu bi di nga gis image mais doo dégg li muy wax di nga gis image bi mais doo dégg li muy wax bu may def bu dee ki ne ci fee bi dafa parfumé tamit xet gi du la xeeñ loolu mooy xayaat ci nekk ci seetu bi ci xayal rek la ne nekkul ci suñu àdduna bi xam ngeen àdduna bi mu nekk mooy àdduna wu image image imagination voilà ak image mais nekk ci suñu àdduna bii nii ndax comme ni nañ ko maanaam nekkul ci kanamu seetu bi sa diggante yow ak seetu bi nekkul ci nekkul it ci biir seetu bi ba pare nekkul ci ginnaaw seetu bi kon nekkul fii nii voilà feeñuwaay boobu loolu benn la beneen bi ci des moom mooy mu am lu ñu tuddee ta'wil maanaam ñu mën koo ta'wil ne borom subhaanahu wa taala dafa teg xadamawoo maanaam la mu waxoon la mu ñamu bindoon ca njaal benn ñii dana leen dugal sawara parce que comme sawara day tëw fees ndax jaam yi dañ buñ dugalee waa sawara yépp en ah sawara ah loo ci sotti sotti sotti ga moom day def nii day daal di mel ni comme nii ku fudd rek ñëpp dugg ci biir dégg nga bu mel ni espace bu libéré wu bu bare bare bare bare su ko defee waaw di laaj nag waaw ndax am na lu ñuy dollee léegi su ko defee kon foofu li ciy ma li ciy nekk mooy borom subhaanahu wa ta'aala am mbindeef yoo xam ne da leen a bindoon ca njaal benn ne ñii daf leen a dogaloon ne sawara lañuy ñu jëm mu yóbbu leen. balaa waaw da a bindoon ma pour loolu kese lañ pour mën a feesal safara. mais ñooñu mënuñu def benn kii affaire bi wóolu ay nit. voilà non duñu ay nit. ñoom balaa ñuy ñëw noonu ñoom noonu la yàlla comme ni bindee ñoo xam ne àjjana rek lañ dëkk mosuñoo dem feneen noonu la bindee ñoo xam ne safara rek lañ dëkk mosuñoo dem feneen. waaw non non doomu aadama moom dañ koy jaarale ci fii bala moo dem safara non doomu aadama faaw day jaar fii bala moo dem safara ba pare faaw mu màgg. sawara hankay ah, képp ku juddu képp ku juddu non balaa ngiy juddu yàlla bind na ñii dem àjjana ak ñii dem safara laataa muy bind asamaan si ak suuf si list boobu paree na bu yàgg laataa muy bind asamaan ak suuf si laataa muy bind asamaan si suuf si loolu la ba pare voilà moo tax Seydina Umar radiyallahu anhu bi mu déggee loolu affaire bi jaaxal ko mu ne fa fii amal ya Rasulullah kon lu tax ñuy jëf suñu jëf yi ci lan lay ajooti mu ne ko amalu kullun muyassarun lima xuliqa la jëf leen parce que kenn ku ci nekk yàlla daf ko yombalal yoon wa tax mu bind ko voilà Ah. tey su ma jëlee sama oto teg ko ci autoroute bi di dawal te yor permis te mën a dawal dugg ci fi ñu bind direction Paris mooy Paris laa jëm keneen ki bu duggee direction Marseille mooy Marseille la jëm mënta dugg direction Marseille di dawal à moins que mu génnaat def demi-tour du gàtt beneen ngir yoon wi ba pare jaar yoonu Marseille bi kese yegg Paris affaire bi du demee noonu voilà topp rek panneau yi wax Marseille Marseille rek bu topp ko ba pare yegg dem Paris <laughs> du demee noonu bu toppee panneau yi dem Paris tamit du yegg Marseille ku jaar yoon yi nga xamante ne moom la borom bi tëral ne ñii dem àjjana yoon wii mooy seen yoon mooy yow yoonu àjjana nga jël ku jaar yoon yi nga xam ne ni ne ah yoon wii kat gaa yi dem sawara yoon wii la ñuy jël mais c'est parce que sawara la jëm xamul fu kenn jëm loolu euh, waxin la rek wax yu yàqu la sax kenn xamul kuy dem àjjana ak kenn xamul kuy dem sawara kuy dem sawara sax à la rigueur kuy dem àjjana moom ah xam nañ ko. yàlla wax na ko ba wax ko waxati ko ci alxuraan. sawara dina dem wax leen ah leeral na leeralaat leeralaat. liñ xamul kay mooy buñ ñëwee ci jëmm. ne diw day diw moom moom leer na ma ne day dem àjjana. wala diw de leer na ma ne day dem sawara foofu la problème bi di nekkee maanaam bu ñu bëggee jëmmal mbir mi ndax problème bi fenn rek la nekkee mooy xamuñu kooku ci lan la mujj lan mooy mujj daf ñoo ump sinon am na mandargay am na tamit leneen lu am mooy mandargay texe ak mandargay texe li màndargay texe moom bokk na ci mooy nit ki génn àdduna bi ci gën a ràññeeku bi ci gën feeñ mooy mu génn àdduna fekk dernier wax gi mu wax mooy laa ilaha illallah boobu moom moom moom màndargay texe la moom loolu moom mooy waaji sowe na moom moom mooy kii moom nitu àjjana la kii moom saa yi noppalu ci neen n diw dee na dañ naan daa noppalu day saan daa noppalu kooku moo noppalu ki dem àjjana mais ki dee dem sawara noppalu la kooku daal daje ji coono kooku fii mooy noppalaayam voilà beneen bi ci des mooy euh, beneen bokk na ci màndarga yi mooy masalan mu génn àdduna ñu gis jëbi mel dafa am benn xeetu ñàkk bu ndaw bu sew bu fi ne loolu mooy ne waa ji waa ji soxe la loolu tam beneen màndarga la beneen bi ci des mooy mu maanaam mujjug dundam ñu gis ne ni mu doon góorgóorloo ci diine ni mu ci delluwaatee bokkut ak na mu ca nekke woon avant maanaam daa gën a farlu loolu tam beneen màndarga la wala mu génn àdduna fekk mu fekk ci biir jaamu yàlla mu ngi yor téere kaamilu alxuraan mu ngi jàng alxuraan mu ngi sujjóot wala yu mel noonu loolu tamit beneen màndarga la voilà ci jumaa ji ni paa bi wax ne foofu la ma daan bi <laughs> jumaa jumaa ji nekk fii Rubifère côté Rubifère <laughs> am na benn bon man nag gisuma ko ah mais dañ ma ko nettale xam nga ñoom ay tablir lañ dañuy faral di wër di voilà di waxtaanu gaa yeeg am benn waay bu xaw bu am benn tubaab bu am ay la cinquantaine bu ñu taseel ñu taseeg moom ñu ne mu ne comme ni ñi ñuy solo yooyu laaj leen ndax euh, yéen lan ngeen daal yéen nii ngeen mel nii lan ngeen daal mu taxaw taxaw loo leen waxtaan ñu ne ko ñun ay jullit la ñu expliquer ko mu ne ko wax ah, mais ku bëgg a dugg ci seen diine ji ngeen di wax nu muy def mu ne ko day dem commencé ki loolu bëriwul ñu wax ko rek da si baax wax baatu seede yi nga ñëw nga commencé julli mu ne kon teeñoo dem léegi ne ko non mais tey nga xaar ba ci après ñu toog waxta mu ne ko noonu lañ dem léegi ñu dem bi ñu demee euh, waa ji sangu ñëw ñu wax baatu seede yi heure tàkkusaan la bi ñu jullee ba pare ñu gis waa ji ci ni mu sujjóotee noonu mu génn àdduna waaw xam nga loolu mooy ku yàlla waaw kooku imaginer imaginer buñ ko noon noo xaaral bu suba wala gannaaw suba hmm? waaw non boo ko ko dégg ma ko wala fàttewoon naa ko genre yu mel noonu dañuy am day am maanaam yooyu màndargay texe la voilà am na ay voilà yu mel noonu màndargay texe di nag wal iyaazu mooy nekk ci ci lu bon ba dee voilà masalan dee bërëb bu bërëb boo xam ne yaa nga foon ci xërëm yi wala nekk en plein concert de yàlla nañu yàlla xam sallallahu salaamatu wallah voilà ak loolu yëpp duñu dogul kenn ci dellu demam àjjana wala demam sawara lu dul ku alquran dogu ci ay mbiram ne kii nitu àjjana la wala nitu safara la wala ku yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay mbiram ne kii day dem àjjana day dem sawara borom xam-xam yi nag dañ ciy teg rahmatullah alayhim ku mel ne euh, al arbaa ñeenti borom ñeenti ngir yi dëppoo gi mbooleem xeet bi dëppoo ci seen màggaay ak seenuk mbaax ak seenuk cendata voilà ak ñeneen ñu mel ñoom voilà am na ñoo xamante ne mën nañoo dogu ci ne ay nitu àjjana lañ donte du nekk lu ñuy wax mais gëm giñ ko gëm ci ñoom ak yaakaar giñ ko yaakaar ci ñoom ngir ne tamit ñoom ñenn ci ñoom wax giñ ko wax ak garantie biñ ci am moo xam ci borom bi subhaanahu wa moo leen ko wala boog nee na yenente bi sallallahu moo leen ko wax ak dëggal giñ leen dëggal ci loolu dañuy dogu ci lañ dañ ci dogu waaw mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy minde fii borom bi subhaanahu wa bind ngir ñu nekk àjjana wala ñi borom bi subhaanahu wa bind ngir ñu nekk safara ñooñu ay mbindeef lañ yoo xam te ne yàlla noonu la leen binde te yàlla moom moom mbindeef yi te mooy def lu ko neex moo ci soppali lu ko neex kanta ñeneen ñun ñii ñi des ñëpp nag képp kenn ci ñun borom subhaanahu dogal na ci yow la muy dogal ci yow booba maam aadama sax bindaguñ ko woon voilà kon képp kenn ci ñun war na bàyyi xel namm namm borom boobu subhaanahu te xam ne lu ko neex loolu lay amal te noonu la ko bëggee te noonu dong lay amee te malaaka yi dinañ wàcce dogal googu bu nit ki nekkee ci biiru yaayam balaa muy juddu bu defee ci biiru yaayam euh, bu defee ci biiru yaayam ñett ñeenti weer mhm. mooy ñetti ñeent fukki fan danañ ñëw bind ci moom mbooleem dundam ni muy jaar ni muy traversé ba ni muy génnee àdduna ak ndax ku texe la wala ku texe da la ndax day dem àjjana wala day dem safara nit ñëpp ñëpp noonu la seen biir demee demut neneen ki texe mi ngi texe fekk mu ngi ci biiru yaayam ki texee di mi ngi texee di fekk mi ngi ci biiru yaayam loolu xaqiiqatun saabita la voilà une réalité immuable mooy loolu dafa sax du soppeeku liy soppeeku nag mooy li ci diggante bi comme ni muy nekkee ne day judd après mu dee loolu du soppeeku juddu na après dee na loolu c'est immuable li ci diggante bi moo mën a changer. noonu dong la demee fee kon borom bi su defee loolu mu ne kon nag sawara fa yazwi ba'daha ila ba'd lenn ci mu daal di dem lemu taseeg la ca des wa yaqulu bu ko defee mu ne xat xat maanaam bruit bi muy def la xat wala bokk doy na doy na bi izzatika giñ naa ci sa nooteelu nguur wa karamika sa teraanga maanaam sa nooteelu nguur ba lu la neex ngay sa kàttan ak sa màggaay bi tax kenn mënulaa dab kenn mënulaa mënulaa jote xel yi mënuñu la mënuñu laa jote bët yi mënuñu accès ci am ak ak àgg ci yow xalaat yi noonu waaye nag euh, sa teraanga tamit ba tax maanaam nga bind ñii dugal leen sawara te jëloo jaam yi doomu aadama yi dugal leen ba ñu mottali hmm. euh, moo tax sawara le fait que lenn li di lekk leneen li wala ñuy loolu dafa dafa réel ak le fait euh, lenn li di moo tax moo tax euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dani safara dafa jàmbat borom bi subhaanahu wa taala ne ko akala baab yi lenn ci man dafa lekk leneen la ca des safara da koo jàmbat nee na borom bi subhaanahu wa ne ko léegi dinaa la wutal ñaari nokki waay waaw ja'altu laka nafasaani nafasun fi shitaa'i wa nafasun fi sayf dinaa la wutal ñaari nokki waaye ñaari xeetu ñaari respiration benn bi jamonoy tàngoor laa ko def mooy été bi bi ci des jamonoy hiver bi laa ko def mu ne moo tax ngeen gis jamono ji gën a tàng ci jamono ji mooy été bi jamono ji gën a sedd ci jamono ji mooy hiver bi yooyu yëpp ay nooy nooyi la jugi safara waaw <laughs> moo tax léeg-léeg yenn seddaay yi di def ni yenn tàngoor yi di def mu ne suma topp maasa lan mooy xew baada zalika ginnaaw loolu loolu lay xew ginnaaw loolu moom mooy jeexu mbindu maanaam wërngalu mbind gi ak dellu toq gi jëm ca géej ga te loolu moom mooy matu yërmande gi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala muy dëgg bind ci kaw boppam te mooy lan mooy mbindeef yépp dañuy delluwaat jëm ci yàlla ñépp dañuy delluwaat ci yàlla ngir ne mbind gi ci boppam moo jeex waxoon nañ la ne loolu dàqontewul ak ñi nekk àdduna ne àdduna ñii ne àjjana ne àjjana ñii ne sawara nekk sawara exemple joxe woon nañ ko leeraloon nañ ko ci jotaay yi wees wa an natt li wér mooy ne ilaa rabbika jëm ci sa borom dong almuntaha moom la daytal bi léegi mun gis nañu abadu siyaami maanaam faw koor mooy almaqsuudu lañu namm nag bi siyaamil abadi ci koor ba faw woor ba faw fii xadiis yi ci xadiis bi ne laa saama wóorul man ki nga xam ne saama woor naa al abada ba faw wa mooy siyaamu dahri mooy woor woor gu gu gu gu gu faw rek gu sax rek maanaam mooy bañ a dog te doo dog tabaski doo dog korite di woor rek tous les nga woor loolu yéen tamit saa sam ne kooku wóorul waaye lam fa jublu ci abadan abadan ba faw wa wa dahrul insaan moom mooy maanaam dëxal doomu aadama bi wow mooy tiilata xayaati yi mooy diiru gun dundam rek addunyaa bii ci àdduna xattaa mbete wafaati yi ak faatoom jeex na loolu rek lañuy wax léegi mu des al abad bi nga xam ne mooy al ismul ilaahi mooy turu yàlla bi huwa moom nag ibaratun maanaa la maanaam ibaratun day tegtale luy leeral la maanaam luy exprimer la an maqulil ci maanaam luy xalam al ba'diyata ak gannaaw lillaahi ñeel buur yàlla taala aji ji maanaam aku nekku gannaaw mooy euh, le fait que ginnaaw ñu naan nangam le fait que yàlla nekk fi ginnaaw lépp le fait que ginnaaw lu ne yàllaa fi ne comme ni mu ko waxee ci xadis bi yàlla yow yaay ku njëkk ki antal awwalu fa laysa qablaka shay wa antal axiru shay yàlla yow yaay ku njaalbeen gi amul dara lu la jiitu dara njëkku fi dara jiituwu jiituwul allah yow yaay ku mujj ki yaay ku mujj ki amul dara luy ñëw lu nekk sa gannaaw maanaam le fekk yàlla nekk gannaaw kon lépp loolu mooy loolu la abadan bi di di tekki mooy ne du du loo man a imaginer lu tegu rek xam ngeen ni tey ci sama xel mën naa imaginer ne ginnaaw temps sàngam année bu ma bu ma teg. bu ma xalaatee nombre d'années bi gën a kawe bi ma bi sama xel di ma may ma di ko teg mën naa ceeg teg ab seconde ah ab seconde sàngam day mën na cee te seconde boobu su paree ma xalaat ne beneen seconde mën na cee loolu nag bu ma ko demee def maanaam gan yàlla gannaaw loolu yëpp yàlla fi ne mbir la moo xamante ne am xel mënu koo téye waaw xel mën naa nangu lenn lu maanaam mën naa nangu dara loo xamante ne daf fee nekk mais day am commencement faw day am commencement mais te mbir mu amul commencement loolu am xel mënu koo jàpp ba mu des ne xanaa mooy borom bi subhaanahu wa waaye am xel mën ta jàpp tamit loo xam ne danan faw faw maanaam mais am xel mën naa nangu bokk loo xam ne danan faw faw faw maanaam tey xéewal yene àjjana mën nañoo jàpp ne xéewal gii gannaaw lii borom bi subhaanahu wa dana indiwaat geneen xéewal tegaat ko fi loolu mën naa ne waaye gannaaw loolu yëpp yàlla rek moo fi nekk woowoote loolu hukmun ak àtte la la ñeel ko moom yàlla min haythu ci anam goo xam ne euh, min xaysuma ci anam ba nga xamante ne yaqtadihi waral na ko wujuduhu ak nekkam al wujub yi bay aji war ak zaati gay aji aju ci nekk nekkam ne yàlla moom ci nekk nekkam maanaam comme moom ak amam dafa war te dañuy daal di mën a xam ne yàlla le fait que amam war mooy waral mooy waral ak ñàkk amam nekk lu jomb ak amam dafa war nag fii bu ñu ko waxee tegtalewul ne dafa war maanaam mooy farata la nangam comme ni ñuy waxee ne julli farata la ah et que bu farata maanaam naan julli tamit farata la julli ñaar rakka ci ginnaaw gi naa warut loolu bokkut ak war gi war gi mooy war ci xel maanaam mooy ne am xel mënta imaginer contraire wu lii loolu mooy lii daa war loolu ci xel la maanaam loolu ci elmul kalaam loolu lay tekki voilà voilà maanaam kon amuk yàlla ak amam dafa war te mën ak ñàkk amam daa jomb maanaam mooy mënta ne mënuñoo xel mënta nangu ñu dem ba benn jamono ñu ne yàlla amoon na ndeysaan jékki-jékki na ak amam jeex na loolu am xel mënu koo accepter li ànd na ndax wujudoo wujudoo ak nekk moom li nafsi ñeel boppam mun aji taxaw la bi zaatihi ci jëmmi boppam loolu aw fa man huwa qa'imun ala nafsihi loolu la la la la maanaam yàlla moom moo taxawu boppam parce que lu tax amul ñeneen ñi nekk loo xam ne warul ak leneen lu mën a doon nag ak amul warul mooy ne daa mënta taxawal boppam tey fi mu toll ñun ñi suñu am amul dara lu ci war lu tax parce que suñu am dafa ajuwul ci suñu bopp dépendrewul ci suñu bopp parce que tey mënuñu ne woon euh, parce que dañoo soxla lu bari bari pour suñu am mën a ne dañoo soxla di nooyi dañoo soxla kon air bi dañoo soxla temps bi ñuy da dund temps bu ñu ko yëkkati woon suñu am jeex suñu am dafa soxla mu mën ko dugal benn temps bu leer espace bi noonu su fi espace bi toxu woon suñu am jeex buñ ne woon saa amal mais bul exister ci benn espace du mën a ne ak yeneen i xeeti condition ay milliards et des milliards de conditions yu daje ay jant bi fi mu nekk ak ay weer wi man fee nekk ak géej géej ah, lu ñuy dunde xam nga fi toll nit ki tey buñ ne ko fi yoon nekkal rek mais ñu toxal àdduna bi yëpp ba mu des yow ak place bi ngay dundee temps bi ngay dundee rek dootu man du fi ne du fi ne parce que même buñ ko bàyyi bàyyiloon ngelaw li ak ndox mi sax du ne parce que écosystème bi moo tax dafa laaj muy dund ci benn espace boo xamante ne day ànd ak yeneen mbir yu dund ak moom. ak yeneen ak yeneen donc am na ay milliards et des milliards de conditions yu daje pour sa nekk am loolu nag ni mu nekkee pour yow noonu la nekkee pour mboole mbir yi c'est-à-dire que lu nekk pour mu ne dafa soxla dafa soxla ay yeneeni mbir aux alentours autour de moom ak ay conditions yu koy pérenniser yuy tax mu mën fee ne alors que yàlla moom exception maanaam moo moo dul loolu yàlla ak nekkam ci ci boppam la aju soxlawul temps bi soxlawul espace bi ndax moom mooy amal temps bi moo amal espace bi soxlawul ngelaw li moom moo ko amal soxlawul lekk ak naan ngir ne moo leen maanaam soxlawul leneen daal naka jekk dafay nekk te nekkam dafa aju ci jëmmi boppam dong kon ak ak saxam dafa aju tamit ci jëmmam ajjana ak sawara liñ naan dañuy sax tamit loolu dafa aju rek ci lan ah? dafa aju ci seen ci ci nekk yàlla nekkal leen fi bis bu borom subhaanahu wa ta'aala décidé ne àjjana ak safara dootu amati àjjana ak safara dootu amati. yàlla dong mooy ki nga xamante ne moom dafa am te ak amam ci moom nii boppam laaju moo tax moo tax sax muy wér la woo ko albaqaaw ak sax li annahu ndax moom yàlla xayra masbuqin nekkul woon ku jiitu bi at bi adamin ci ci biir adami ci yàlla rek ñàkk am jiitu na la yàlla dong la ñàkk am jiituwul dégg nga fa fa hukmun kon ak ak ak ak àtte la woo ñeel ak sax qablal mumkin euh, fa xukima def na àtte kon la woo ñeel ko bil baqaay ci sax qablal mumkin lu jiitu yi euh, jàppandi wa ba'dahu ak gannaaw yi jàppandi li jàppandi mooy lu éventuel lu possible lu probable mooy lan mooy mboolem mbindeef yépp dañoo possible kese fi tollu euh, kenn ku ci nekk ci ñun at avant ngay juddu sax ñàkk a am possible na ci xelu ba wala mbindi fi sax ñàkk am lu xellu la maanaam lu nu lu nu lu nu lu nu constaté la yamul ci ci ci sax dañ koo constaté woon naka noonu kon noonu dong la ak jóge fi nekkee lu ñu constat lu ñu mën a constaté te lu ñuy constaté ji la tamit insha allah ah, waaw ndax ñi ma gis ñépp ñuy dem te ma gis ne ñenn ñi ni man lan tolloon wala ñoo ma tuuti et man léegi nii âge boobu maa ngi commencé am âge yooyu wala maa ngi leen di jege ji te ma gis ne léegi ñoom mag nañ ba mu wu ñu nekkatuñu fi mu leer ma ne la leen fi jëlee du ma fi bàyyi sama xel lu mu gàtt gàtt loolu war naa koo xam te processus bi ñu jaar ba yegg fa ñu yegg foofu donc laa nar jaar parce que gis naa ni bi ma nekkee xale ñi ma gisoon ñu nekk ay màggat ñooñu léegi nekkatuñ fi. te ñooñu noonu am na ñoo xam ne ñoo leen gënoon a tuuti léegi yegg nañ ñoom fa ñu yegg te man maa ngi waaj a yegg fa ñooñu a maanaam ñu yegg léegi ñëwee fa ñu yegg kon man leer na ma ni processus bi laa nar a ko loolu moom mooy li nga xam ne sama xel lu mu gàtt gàtt war naa mën a xam loolu waaye yàlla déedéet yàlla naka jekk daf fi sax te du fi jóge loolu lu ko waral li qiyaamihi ngir taxawu gi muy taxawu bi zaatihi ci boppam waa wa adam ihtiyaajihi ak ñàkk aajoo gi mu ñàkk aajoo li ghayrihi ñel keneen yàlla ajoowul keneen ajoowul leneen su nga indépendance moo tax indépendance baax maanaam indépendance bu véritable lay wax moom indépendance su suñu réew yi ah. indépendance bi may wax mooy ñàkk aajo maanaam Euh, véritable indépendance nag mënta ne ci mbindeef mais am na benn indépendance bu mën a ne ci mbindeef mooy dara tënku la lu dul yàlla maanaam yow moomoo dara par contre loolu il faut nga ma man ko am ah. ni ni la dara ñàkkee moom noonu ngay yow man a ñàkkee moom dara affaire bi noonu lay demee tamit moomoo fi dara te dara moomu la fi lu dul yàlla yàlla waaw loolu moom indépendant nga parce que problème mu moom mooy loo moom finalement moom ci boppam da lay mujj maanaam dafay réciproque da ngeen di liyewu boo see ba moom dara rek da da ngeen di liyewu yéen ñaar say mbir yu bari day dépendre ci loolu nga moom. moo tax doo fi moom dara dara rek du fi moom lu dul xanaa yàlla. voilà leneen loo fi moom it na nekk ci extérieur bi mais daggal buum buum gi ngeen gi leen di lié ci sa xol dagg ko su ko defee yow nga nekk ak yàlla kese. waaw boobaa moom yu bari dana mën a jàppale. mu ne kon loolu man yàlla kon aajowul dara mais ku dul yà ku yàlla nag dafa aajoo même yeneen bi sallallahu alayhi dafa soxla ñu ko jàppale pour affaire bi dox. day day am moment yoo xamante ne day soxla nit ñi ñu jàppale ko maanaam moo tax nit ki mënta taxaw ne soxlaalu ma kenn dara loolu mënta ne. te it kenn du ma soxlaal bugguma kenn soxlaal ma loole du yëfi xel du yëf du du du ku xel ku xel lu du ko man parce que moom it day soxlaal yàlla moo bindee noonu condition la bu yàlla teg nit ñi yàlla moo bindee noonu nit ñi bi xilaafi kon moom yàlla man na lool waaye bi xilaafil mumkin wuute nag yi jàppandi yi parce que dañuy wax mumkin mumkin mooy lu jàppandi mumkinaat yi mooy lan mooy ca azal mooy ba dara dul dara waaw ba dara dul dara eh. ba dara dara yàlla rekk a fi nekkoon euh, moom moo fi nekk ak nekkam war waxoon nañ la sànk nag ne la war gi fii li muy tekki du devoir du obligation du prescription li muy tekki voilà mooy mooy mooy mooy eh, contraire bi dafa impossible loolu lay tekki yàlla am yoo xamante ne tamit dañoo impossible mënuñoo am te mooy lépp lu contraire ak nekkug yàlla beneen bi ci des mooy mumkinaat yi mooy yi nga xamante ne dañoo possible. yàlla nag mooy jëlee lu ko neex ci impossible ci possible ci yi possible yi possible yi eh, yi possible yi éventuel yi moo ci contingent yi moo ci jël lu ko neex jële ko ci ñàkk am indi ko ci am waaw léegi loolu mu ne ndax li am na ndax al mumkinu li jàppandi yooyu law walaw kaana donte laa yatanaaha du ñu jeex kama warada kem ni mu saxe bi xuluudil jannati ci saxu sawara wan naari ak ci saxu àjjana wan naari ak sawara àjjana ak safara ne dañuy sax donte loolu duñu jeex seen nekk du dootul jeexati foofu yooyu maxkuumul lu ñuy àtte ala yi ci moom la bil inqita'i ci dox maanaam ne mën naa dox loolu mën naa ne li annahu ndax ñoom ndax loola masbuuxun lu ñu jiitu la bil adam yi ci ñàkkaam maanaam ñoom ñàkk ñoom nekk gi ñu fiy nekk sax gi ñu fiy sax àjjana ak safara ak arash ak kursi yo xeet yooyu lawhul mahfuz ajjanatul mahfuz yaxu yamar kiic ñooñu liñ fi sax ak ruux yi loolu dafa fekk ne yàlla moo leen saxal dañ fee des ñoom en fait loolu luñ tuddee xam nga ba ba baqaa'un wala boog baaqin bi baqaa'illah dafa am lu sax parce que yàlla moo sax mooy tur yàlla yeeg melo yeeg yooyu moom yàlla moo fi sax moo tax ñu sax fi mais mu am baqaa'un bi ibqaa'illah dañu fee sax ngir yàlla leen fi saxal saxaluñ fi seen bopp yooyu mooy yeneen yi ci des lu yàlla saxal rek moo fi sax mais yàlla nag moo àtte ne àjjana moom mi ngi fii da du jeex sawara mi ngi fii du jeex te wa kullu lépp loo xam ne masbuuxun dañ koo jiitoo bi la adami ci ñàkk am fa marji'uhu ak delluwaayam ilaa maa kaana day dellu ci la nga xamante ne maa ci la nga xam ne kaana nekkoon na alayhi ci moom fala budda manul ñàkk an yuhkama ci ñu àtte alayhi ci moom bil in'ilaam ci ñàkk wa illaa ndax su dul loolu la lazima kon doon na sax an yu saayira ci ñuy dox ñu ñu ñu ñuy gam-gamlanteeg di dox alxaq ak buur yàlla taala aji kawe ji fii baqaay yi ci saxam waxaagaata li mu xaalu ndax jomb lu jomb fii li muy tekk mooy lu mënta nekk lu impossible loolu dafa impossible kon faaw ñu àtte ni ak ak ñàkk jékki-jékki ñàkk loolu dafa dafa sax ci ñoom moo tax xam ngeen ne dee dee fatalité la maanaam kuuru mbir mi ci boppam maanaam ni mbir yi doxee mooy tax dee di am tey nit ki même bu feebarul dara jotu ko benn moment day ñëw day dee parce que ni mbir mi mel na maanaam feebar bi jot du feebar bi mooy joxe dee gi ak yooyu déedéet nit ki da dee day am même bu feebarul dara jotu ko amul dara lu ko manqué ni muy dundee ni ko yàlla bindee programmé ko ci cosaan cellules yi ADN yi ni ñu bindoo mooy waral benn moment évoluer day évoluer bu ak lu mu lu mu entretenir entretenir wérgu yaramam dem seeti ji esthéticiens yi diététique yi nangam nangam na def lu ko neex mais benn jour day jot day dee. parce que dafa dafa dafa lëkkaloo c'est-à-dire que euh, genu nit ki moo lëkkaloo ak war a maanaam gènes yi ñoo lëkkaloo ak war a dee lu tax. parce que dañoo ndax dafa jekki-jekki amutoon maanaam dafa toog benn moment bu yàgg boo xam ne existé wutoon donc bi mu existé ni mu existé programme ni mu programmé woo ci existence bi noonu la benn processus bu muy suivre ci programme boobu jeunes yi ba dee jot day dee moo xam feebar na moo xam feebarul tey bu amuloon benn feebar bu ko dal ñu toppatoo wér gu yaramam euh, sport bi mu war a mu di ko def li mu war a lekk yëpp ñu natt lépp ci gi prêt maanaam pepp ceeb prêt bés day jot day dee maanaam amul vitamines yi ñu ko koy piqûre nu mu leen neex ak yo maanaam bés dana jot day dee lu tax parce que gène bi ci boppam moo lié ak dee loolu li ko waral nag mooy ne dafa jiitu maanaam ak ak ñàkkam moo jiitu kon faw ak jeexam day am loolu moom mënta ñàkk loolu moom mënta ñàkk moo tax fi mu toll comme ni koy waxee am sëriñ fi mu toll loo ko gëm gëm gëm boo ko gëmee ba mu gëm mu ne la yow moom sax waaye la liggéeyal nga ba def nga ba lépp nangam léegi man li ma lay fayee mooy doo dee loolu bu la ko waxee bis boobu nga koy weddi nga xam ne saawaay non saa yi nag non vraiment sëriñ bi day def ko ne quoi non dama yaakaar ne bi muy wax ah. même boo boo ko xamul. waaw ah, non vraiment bi non vraiment waaw. non nag sëriñ bi defoon na ne quoi ah. waaw wala wala xanaa affaire bi daa war a laa dégg-dégg xanaa non non la li ma la wax la doo dee ngir naa xam ne rek kon <laughs> non non non bis boobu nga koy weddi moom. parce que loolu mu li impossible mooy mu mën a continuer di nekkandoo ak yàlla moo tax faw yàllaa koy saxal ca la mu ne sinon ak ñàkkam dafa war a am. mu ne walaw lam yakun ndax su nekkul woon kazalika noona lamaa saxat doonul woon sax albaadiyatu akuk mucc lilla mujj lillaahi ñeel yàlla ne yàlla rek mujj kon loolu doonul woon sax mu ne waalam na nga xam ne annal baadiyat naka ak mujj gi wal qabliyat ak jiitu lillaahi ñeel buur yàlla taalaa aji kawe xukk xakkami yaani ñaar ñaari àttee lañu fi xaqi ci moom yàlla ci àqam laa zamani yaani du ñu àttee jamono lu tax listixaalati ngir jomb gi mu jomb muruuru zamaan yi rombuk jamono ji xaale ji ci kaw moom yàlla ñun temps bi daf ñuy temps moo ñu déterminer ñun que ñu bëgg ko que ñu bañ ko temps bi moo ñuy njatt te moo ñu dominer te moom moo ñu maîtriser ñun maîtriser wuñ temps bi temps bi moo ñu maîtriser à moins que à moins que ñu supplanter temps bi ba dund au-dessus bu boobaa moom ñun ñooy maîtriser temps bi fu ñu neex ñu dugg ci biir temps bi génn ko. boobu moom boo laajee temps bi fan laa fiiti temps bi du ko xam boo laajee espace bi fu mu féete tam espace bi du ko xam parce que amatuma temps amatuma espace loolu la loolu la fard bi di wax waaw lisaanu xaalam loolu lay wax parce que temps bi am mënatuma maîtriser espace bi mënatuma maîtriser parce que avant espace bi ak temps bi di am foofu la dem ba dellu euh voilà loolu la loolu la sinon fu espace am temps am fa rek xamal ni euh, xamal ni am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem yàlla nag moo amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem moo tax ñoom yàlla temps bi euh, ñun moo tax ñun euh, mënuñu contrôler temps bi moo tax liñ mën a def mooy profiter ci temps bi mais mënuñu contrôler temps bi ce qui veut que seconde bu romb rek ñu profité jaamu fa yàlla bala moo romb mais parce que dañuy romb c'est-à-dire que du ñu taxaw di xaar ñun ñu exploiter ko pour mu doog a dem déedéet moom day ñëw après dem léegi ñun exploité nañ ko profité nañ ci waaw walla déet après ñun loolu suñu affaire la ñun mais moom affaire mooy day romb yàlla nag loolu du am ci moom te temps bi ak espace xam ngeen temps bi bu yàggee romb sa kaw rek léegi nga jékki-jékki ñu gis la kenn ku ci nekk ci ñun fi mu toll bu ñu xoolee dañuy xam ne dañ lay mën a à peu près ci ban génération nga bokk ñii ñooy liiri gone yi ñee ñooy ñi ci tegu voilà <laughs> demi paayi voilà paayi ak meer yi hein ak meer yi ak voilà ak maam yi voilà lu tax mais loolu c'est une fatalité c'est-à-dire que temps bi moo ko def temps bi moo ko def kiy gagné mooy ki nga xamante ne moo tax ki gën a gudd fan ci nit ñi mooy ki nga xamante ne temps bi mu nu mu rombee ci moom rek da da koy da koy maanaam moom du xaar temps bi romb ko bi temps bi di ñëw ci la koy waajal def ci dara temps bi dem parce que temps bi door du xaaral ah. moom buy ñëw ngay def da ngay def mu dem yóbbaale moom du la xaar. ah. bu bu rombee rek joxal dara bu yóbbaale. ki ëpp nag li mu exploité ci temps boobu kooku moo gën a rëy gudd fan. loolu rek la demee. moo tax am na benn bés. Euh, euh, Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu benn waay ñëw. seet si ko waa Mauritanie la woon waa Gànnaar ne ko kay fal xaal maam nuyu ko asalaamaaleykum ah, aleykum salaam waaw kay fal xaal mu ah, ah, ne ko alhamdulilah mu ne ko ko maanaam mooy waaye naka na def waay mu ne ko alhamdulilah mu ne kat waaw waaw naka na ngeen mooy rek jàmm sant yu bari yooyu mu ne ko xaal yi tarku maa laa yaani nii sama xaal mooy ma bàyyi lu ma amulul solo ma bàyyi ko maanaam lu ma amalul njariñ way ma bàyyi ko voilà am na tamit benn xew-xew mel noonu bu ko daloon ak beneen Euh, kilifa gu ko yónni gu am ku mu yónni woon ci moom fekk mu ko doon xaar mu génn mu ñëw mu wax ko la mu ko doon doyee kii ko yëpp mais mu tontu ko tontu bu gàtt gàtt bàyyi ko mu dem. affaire bi nag xawoon na metti naqari waa ji quoi ndax temps bi mu fi def yëpp ak kii bi ni mu gàttee quoi euh, bi mu ne ko mu gis ko ci loolu ci boppam ni ko nag damay bañ ndax <laughs> maanaam sama temps dafa dafa voilà maanaam bugguma perte temps ci ay. maanaam ci lu ëpp li li li doy voilà li ëpp li nga xamante ne moom mooy liy doy rek ci mbir mi voilà voilà temps bi comme temps bi noonu la mel voilà voilà waxtu julli bi jot na noonu la tamit léegi dañuy julli hmm? <laughs> voilà parce que temps bi noonu la demee voilà insha allah kon ah, bismillah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu amma ah, kon fi ñu yemoon insha allah foofu la ñuy yeggale mooy euh, temps bi le fait que mu nekk loo xamante ne jamono ji day dox di euh, wër maanaam di daw ci kaw mbindeef yi te manta daw ci kaw yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu ne faf xam déggal maa li nga xamante ne achar naa moom la ñu dund ilay yi jëm ci loolu maanaam li ñuy nara li ñu wax ni maanaam il nga comprendre ko mu ne fa abadul xaq kon fa abadu euh, fawuk alxaq buur yàlla bii dëgg subhaanahu tuddnam ak sell nga wa taala te kawe ay mbiram ak zaati mooy li aju ci moom ci nekk-nekkam bi itibaari ci bu ñuy xalam istimraar nekk maanaam wuyub wujuud yii ak nekkam baada ginnaaw inqitaa doguk wujuudu nekkuk al mumkin li jàppandi maanaam ne li jàppandi moom su demee ba dog maanaam li nga xam ne dafa possible woon rek su demee ba jeex nga xamante ne amatul yàlla moom dong moo fi nekk loolu moom mooy fawwam te wéy googu muy wéy te du am du dog mukk mu ne waalam na xam am na ne lii mbir seen buy mooy kulla shay'in bépp mbir munal mumkin naati ci jàppandi yi lowoo ñeel na ko abadun ak faw moom it yàlla ba mu amee ak abad te mooy faw moom mooy réel vrai faw mooy lu dul jeex ba faw ba mukk leneen lu nekk ci yi jàppandi maanaam mooy yi nga xamante ne ñoom mën nañoo ne comme mën nañoo bañ a ne waaye yàlla nekkal leen yooyu it dañuy am fu ñu am mu ne fa abadu dunya faawu àdduna mi ngi amee bi taxawuli ci wëlbatiku al amru mbir mi ilal aaxira jëm alaaxira buñ jekki jekkee ñu ne alaaxira ñëw na ñu ne keroog alaaxira yegsi na boobaa ñu ne ah, kon de àdduna moom ak fawwam jeex na maanaam kon foofu la fawuk àdduna yam wa abadul aaxirati fawuk alaaxira tamit bi taxawoo mi ngi ci wëlbatiku al amru mbir mi yëpp illa al xaq jëm ci buur yàlla biy dëgg ta ala aji kawe ndax yàlla rekk fiy dëgg yàlla rekk dëgg mooy al lisa lii moo tax falaa budda mënul ñàkk an yoo xamante ñu att bi an binqitaa ci jeexuk al ci doguk al abadu fàww yi ndax abadu dunya fàww yi adduna yi wa abadul axirati ak fàww ak fàww yi waa aljanna yi wa abadi ahlil naar ak fàww yi waa sawara yi yooyu yëpp faw ñu dogu ci ne ñoom seenu fàww dafa am lu koy dog te li koy dog mooy dellu bi ñëpp di delluwaat ci yàlla yi kese waaye loolu wax nañ ko dàqontewuluwul ak le fait que borom bi subhaanahu wa saxal ajjana ak waa ajjana saxal sawara ak waa sawara yi maanaam yeggale leen maanaam ñu nekk ci lañu ne donte dellu nañ ci borom bi subhaanahu wa taala comme ni mu mën a nekkee nit nekk fii ci àdduna ba noppi traverse étape yooyu yëpp ba nekk ci yàlla mu ne walaw daamat donte dafa sax wa taalati mu yàgg al hukmu àtte bi baqaa'ihaa ci saxam fa inna ndax kat li mbir de mbir mooy abadiyatul haqq faaw buur yàlla biy dëgg talzamuna dafay war ci ñun an nahkuma ci ñu àtte alaama ci eh, day waral tulzimuna day waral ci ñun an nahkuma ci ñu àtte alaama ci kaw lépp loo xam ne si waaw wuute naag moom bil inqitaa'i ci dox maanaam ne ak dog moom mooy réglu ci lu nekk lu bokkut ak yàlla loolu arrêté mooy mooy mooy àtte bi fa laysa kon déet li maxluuqin ñeel ku ñu bind an yu saa yirowoo ci muy dawanteek moom di fii xaq fii yi baqaayi ci saxam maanaam ci liñ la wax sànq ne la leneen lu fi saxit doo fekk ne yàllaa ko saxal waaye moom mënul sax ci moom dong ndax ni mu bind mbir yi mel mooy waral ci mu waroon a ci mu waroon a dog kon nag fa abadul xaqi faaw buur yàlla bi dëgg subhaanahu gàcce nga laa nga ma moom wa te kawe na abadul abadi mooy faawu faawu yi kama kéem ni nga xam ne an na naka moom yàlla azalahoo ak euh, azalam azal moom mooy ba dara amutum te njaal benn azalul azal mooy azalu azal prééternité wu prééternité yi maanaam antériorité antériorité yi voilà Euh, waaw bu fekkee dafa am ay question yu ñuy poser foofu mën nañ ko poser fii de. waaw comme antériorité yi ni yàlla jiitoo lépp te jiitoom. nekk li jiitu yeneen mboolem jiitu yi ndax kon képp kenn en tout cas fii ci àdduna sa bàyyi la fi jiitu te contraire bi mënta ne waaw li wolof yi naan mën ngaa mag sa baay mën ngaa mag sa yaay sa mag rek nga mën mag loolu xam ngeen ni euh, jubluwuñ ci baay bi la jur maanaam li ñu bëgg a wax rek mooy sa rakku papa wala sa magu papa la ñuy jublu waaye sa baay bi la jur moom mënoo ko mag. xam nga sànq ñu doon wax ci xayal contraire contraire boobu mën naa ne maanaam nit jur la ba noppi fekk yaa ko mag loolu ci xayal contraire dafa impossible fii xel mënu ko yenu mais loolu xayal mën naa ne. waaye maanaam kenn ku ci nekk ci réalité mbir yi mooy ne lan mooy ne euh, am na ku la mag am na ku la fi jiitu waaye nag yàlla moo jiitu mooy maanaam jiitu yàlla moo jiitu mboolem jiitu yi naka noonu faawu yàlla mooy mujj yi faaw yépp waalam te nga xam ne an mbir te mbir mooy abadahoo ak faw ak fawam moom aynu mooy jëmmi azali yi ak jiitoom wa azaluhu te jiitoom moom wa azalahu te jiitoom moom yàlla aynu abadihi mooy jëmmi fawam li annahu ndax loolu ibaratun luy xalam la rek maanaam ci di leeral an inqita'i ci dogu ak tarafayni ñaari cat yi al idafiyayni yi nga xam ne al idafiyayni yi nga xam ne dañ leen askanale anhu wëllif ko li yan farida ngir mu wéetoo bi baqaay ci sax bi zaati yi ci nekkam moom dong maanaam mooy euh, li ñuy wax naan éternité wu yàlla mook pré éternité benn la li ñuy wax pré éternité wu yàlla ak li ñuy wax éternité benn la maanaam éternité bi ak pré-éternité bi benn la loolu li ko indi mooy yàlla dafa amul temps ki am temps moom mooy am démb ak tey ak suba alors yàlla amul temps mboolem li ñuy àtte te temps di ko àtte day impossible ci yàlla xam ngeen suñu jotaay bii nii dafa réaliser wu ci benn lan temps ak benn espace du dëgg fii ak une minute après même jotaay bi dootul nekk ci même bi non non même pas moment bi ñu tàmbalee wax loolu ak instant bii jotaay bi nekkutoon même jotaay bi position yi ñu toogoon nekkatul même bi gis nga kee jóg na fi dem na et cetera donc changement am na fi voilà xale yëngatu nañ fi kii def na ci lii kii nekk na ci leneen <laughs> voilà kii wëlbati na mbir yi kii toj na kaas donc est jotaay bi nekkatul benn mais nag ci yàlla yàlla na mu gise woon jotaay bii ni mu nekkee ñun ni ñu koy gisee nii euh, am na ñaari mbir yu ko wutalee ak ñoom yu bari sax yu wutalee gisug yàlla gi yàlla di gis suñu jotaay bii ak ñun suñu bos bu njëkk bi mooy ñun gis gi ñu gis suñu jotaay bi ci temps bii ñu nekk rek lañ ko mën a gis mm-hmm. bu ñu génnee temps bi ñu nekk dootuñu ko mën a gisati lu dul ci sunum xel mm-hmm. ah ci sunu xel rek lañuy mën a gisaat jotaay bi mais jotaay bi nii ni ñu koy gisee nii se fini bii rek la dootul amati muy benn ñaareel bi ci des te alors que yàlla ni mu ko gisee nii noonu la ko gisee woon dans l'antériorité absolue maanaam pré-éternité nii la gisee woon jotaay bi il y a un siècle nii la ko gisee tey jii nii nii la ko gisee suba nii la koy gisee waat fii ba abadan nii la koy gis gisewaat amul changement ci moom maanaam gis gi mu ko gis amul changement te benn gis beneen bi ci des mooy ñun benn gis lañ am maanaam ñun kenn ku ci nekk ci ñun ni ngay gisee jotaay bi ci benn angle nga ko gisee gisoo ko ci angle yépp alors que yàlla ci angle yépp la ko gisandoo yépp te benn ah préoccupé wu ko wëlif bi ci des maanaam benn du ko préoccupé ba tax du mën cerner réellement beneen angle bi ah <laughs> voilà kon gisu borom bi niki noonu xam-xamu yàlla noonu la demee dégg-dégg borom bi subhaanahu wa melo yi dapp ko ci loolu natt ko ci loolu beneen bi ci gën a yéeme mooy kenn ku nekk ci ñun ni ko gisee ak yëg-yëg bi nga ci am bokkul ak yëg-yëg bi ci sa moroom di am alors que yàlla mboolem yëg-yëg yi la cerner en même temps kon borom subhaanahu wa kon temps bi maanaam loolu mooy ne yàlla dafa amul temps te amul espace alors que ñun dañu am temps. te dañoo am espace d'ailleurs temps ré existé lu dul parce que espace bi moo existé bu espace bi existé wul woon temps bi doo gis loolu mooy boroom bi subhaanahu wa ta'ala léegi alors que moom borom bi subhaanahu wa abadan ak azalam benn la ñun suñu démb ak suñu tey ak suñu ëllëg du benn. loolu moom moo tax ci suñu nekk-nekk maanaam ci suñu signature génétique ci la loolu programmé woo mooy ne day am fu ñu tàmbalee te day am fu ñu jëm mu ne fa summiya fa yu samma def na tuddee ta'alluqul idaafa maanaam ajug askanale gi ñu askanale al awwaliyatu ak njaal beenu bi an wëllif ko moom buur yàlla wa wujuduhu ak nekkam qabla lu jiitu ta'aqqul ñuy xalam al awwaliya maanaam xel di mën a jàpp al awwaliya akuk am akuk njaalbeen azalan ak maanaam moom la ñu tuddee azal maanaam mooy prééternité ba dara amagul. taaqulu xellu maanaam taaqulul idaafa maanaam kon xellu xellu askanale gañuy askanale ne yàlla dafa am fu mu tàmm maanaam ne moom mooy ki jëkk loolu. ak nekk gi mu nekk laataa dara xew loolu moo tax ñu naan azal hmm? euh, wayu sama ñu tuddee inqita'u dog al idaafa uh, askane la gañuy askane la al axiriyatu ak mujj anhu wëllif ko wa baqawu ak sax gi muy sax ba'da gannaaw ta'aqqulu xalam gi ñuy xalam al axiriyatu aku mujj abadan ñu naan ko faw maanaam le fait que faw lu tax ñu naan faw mooy bu ñu demee ba nga xam te ne xam nañ ni lu mujj am na te yàlla rek a fi nekk nekk ku mujj te mujj googu dootul amati fu mu yem loolu la ñu tuddee abadan wowuma te ñoom ñaar nii ah maa ngi ci nam al abad al azal ak lu jiitu li prééternité bi wal abad ak faawu ga lillaahi ñeer bur yàlla wasfaani di ñaari melo azharathuma la leen feeñal mooy al idaafati zamaniyat mooy askanale ko jamono maanaam lu fait que ñun ñu am jamono moo tax ñuy wax azal ak abad parce que ñun dañoo xam ne amuñu woon ñu jékki-jékki di am loolu rek moo tax ñu naan azal ak abat mais sinon yàlla amul amul amul amul asal ak abat lépp benn la ci moom allah yàlla rekk a fi ne musul deñ du fi ne te du deñ di fi ne te ak nekkam démb mooy nekkam tey te mooy nekkam ëllëg amul dara lu wuuti ci ay mbiram moo tax bokk na ci turam yi mooy alxaq loolu mooy firi alxaq mooy yàlla miy dëgg mooy as-saabitu moom mooy ci sax xam nga buñ ne bii ah hada qawlun saabitu lii de wax ju sax la mooy dëgg la loolu lay tekki boo déggoo ñu naan ci ruwaat yi naan siqatun sabt waa ji sabt ah ku dëgër ku wóor ku sax la loolu moo tax ñu naan al xaq yàlla rek yi dëgg yàlla rekk am te leneen amul keneen amul yàlla rek a fi ne leneen lu am lu lu yàlla feeñal la te mboole mbir yi dañoo euh, relatif lépp relatif tout ba pare dara taxawul ngir ne yàlla du deñ di feeñal ay mbir ndax moom du jeex moom yàlla subhaanahu wa ta'ala noonu hmm. waaw <laughs> mongo waaw <laughs> dégg nga ah. loolu lu tax jamono feeñal ko lu tax yàlla def ba jamono di feeñal loolu mu ne li yokkala bu ko defee ñu xel wujuba waruk wujud yi ak amam maanaam bu ko defee tim xel xel yi mën a mën a takk ne yàlla ak amam dafa war parce que su loolu amutoon xel yi duñu mën a def seen analyse bu pertinente buy waral ne yàlla amoon dafa war bu temps amuloon nit ñi duñ ko mën a duñu mën a maanaam maanaam mathématiquement duñ mën a démontrer ne yàlla ak amam maanaam ne yàlla am na te am dafa war a war te amam mënta mënta ñàkk. loola tax awaam yi awaam yi mooy ah ñooy awaam yi voilà mooy ñi jàngul ñoom dañuy jàpp ne. maanaam boo déggee seen wax dañ naan non xam nga yàlla moom da ngay gëm rek mais kenn mënta démontrer ne am na maanaam loolu dafa siiw ci awaam yi alors que boo commencé jàng li ngay li nga war a njëkk xam mooy yàlla dafa am te amam am xel moo maanaam ku dof xam ne yàlla am na lu tax que xelam ñëwul assez pour mu mën a démontrer ne yàlla am na moo tax loolu démonstration mathématique la ah yàlla am na du démonstration wu kii de du du du du ndax xel moo tax yaakaar naa mës naa ko fee wax athée yi athée yi may tasee léeg-léeg ñu ne gëmuñu yàlla souvent saa yu ñuy waxtaan au damay damay nay sax way kii nee la peut ak ni ma ko yàggee xam daal man ak ni ma koy gisee xëy na dana am fu mu teg mbir mi mais bu ñu tàmbalee waxtaan rek damay gis ne ndekete tegul ci dara ndekete seen wax tegul ci dara. par contre yaakaar naa aussi li leen li leen di dëgëral ci liñ ne mooy le fait que euh, awaam yi ñoom ñoo bari maanaam awaam yi dañoo bari bari waay boo xamante ne dañuy foog ne ñi ne yàlla ñiy gëm yàlla teguñu ko lu dul ci sama maam daa gëmoon yàlla suba ma ne damay gëm yàlla et cetera sama maam gëmoon na yàlla démb saa baay noonu la ko gëmee te lii mooy suñu cosaan faaw nu gëm yàlla te lii lañ ñu yar ñun daal lii lañ xam lii lan nu xamal ci lii lañ yem alors que déedéet yàlla dafa war yàlla ak amam maanaam démonstration mathématique la 1 plus 1 égale 2 la du loo xamante ne euh, dañ naan peut-être wala il se pourrait que déedéet ku amul xel rek moo dul mën a accéder ci ne yàlla am na te loolu temps bi moo ñu koy permettre le fait que temps existait mooy tax ñu mën ne ah kon yàlla kat ak amam dafa wax temps moom bon démonstration bu gaaw très rapide euh, te peut-être que moom mooy bi gën a yomb d'ailleurs moom la euh, moom la Ash'ari yi di gën di indi souvent euh, bi ci njëkk moom mooy le fait que maanaam ko naan daliluhu lahu dalilun qati' hajatu kulli muhdathin li sani' yàlla ak amam preuve bi gën a évident bi koy wane mooy aajowoo bi nga xamante ne moom la lépp lu am aajowoo ku ko amal lépp loo xamante ne amutoon benn moment mu jekki-jekki am soxla bi mu soxla am ku ko fi jiitu amal ko waaw tey kaasu ataaya bi kaasu ataaya bi fi mu toll bu benn waaye dugg see laajte xam maam lim li boo ne ko ataaya bi kenn defuru ko day day day day day da ngaa dof parce que obligatoirement am na ku ko defar. Hmm? voilà wala tabax bii ñu nekk bâtiment bii ñu nekk fi mu toll man xaw ma ku ko defar mais leer na ma ne am na ñu ko defar maanaam loolu mooy li nga xamante ne. bu ñu waxoon nit ne ko non bâtiment bi kenn tabaxu ko dafa jékki-jékki rek ne fi dañuy wax ki ko wax ne ko yow da loolu mooy dalil bi gën a mag bii wane ne yàlla dafa am. te loolu kenn mënu koo dindi parce que adduna bi du fi ne seulement après loolu li nga xamante ne tamit beneen démonstration bi mooy le fait que ñu xam ne ñu xam ne àdduna euh, bi am na. maanaam ñun ñëpp constaté nañ ne lu nit dof dof dof constaté na ne adduna bi tamit existé na. te li fi nekk lépp ah. non non bon loolu mooy démonstration bu njëkk bi mooy ku ko fi indi te kooku ko fi indi faaw mu nekk fi balaa adduna bee am. parce que ni muy yëngatoo ci la ñu xamee ne am na ku ko fi indi. bon bii boobu mooy démonstration bu njëkk bi mooy moom laa joxe par exemple kaas bi ak tabax bi mais beneen exemple bi bi nga xam ne moo koy démontrer mooy ne àdduna euh, bi buñ constaté ne am na kon dañuy xam ne dañ la question bi ñuy posé wu mooy nag ak am akum ñàkk am maanaam lu ñu tuddee al wujud ak lu ñu tuddee al adam maanaam existence dafa am mais l'inexistence dafa am sauf que lan mooy principe de base bi lan mooy li nga xamante ne faaw moo war a jiitu li ci des est-ce que existence moo war a jiitu wala inexistence moo war a jiitu su fekkente ne dañu ne inexistence mooy jiitu bu boobaa dañuy daal di kale lu tax dañuy xam ne manta nekk luy waral ñu mën a dogg ci ne manta nekk ne exi inexistence bi jiitu mooy dañ naan kon li tax li li fi exister kon nu mu def ba am parce que faaw moom ku ko amal mënta jekki-jekki rek di am noonu. kon bu boobaa dañ naan non kon existence mooy cosaan nga ni d'accord kooku def naa ko petit teg teg naa ko ci côté bi beneen bi ci des mooy remarque bi ñu remarque mbir yi di bouger mbir yi di soppeeku affaire yi di changer yenn yi di màggat ñii di dee et cetera affaire yi di yàqu ci la ñuy xamee ni mbir mi dafa am fu mu jëm te fu mu jëm moom mooy ci jeex tàkk comme que ci jeex la jëm mooy ne am na fu mu tàmbalee woon loolu lañu temps bi di dimbalee mooy mbir mi am na fu mu tàmbalee lépp loo gis muy évoluer mooy am na fu mu commencer parce que su amul fu mu commencer du évoluer te ci jeex la jëm léegi la question mooy kon loolu moom mooy léegi nga jël petit un ak petit deux nga boole leen lu may jox mooy ne am na kon existence boo xamante ne comme moom mooy principe de base bi mooy principe bi moom amul dara lu ko fi indi moom fi la nekkoon naka jekk et que deux bi li may jariñ mooy ne kon un bi kii kii nga xamante ne moom naka jekk moo fi nekk ma sa am kon moom moo indi yeneen yi fi am tey jeex ñoom muy daal di jeex tak ah. maanaam cause première bi Aristote doon wax laa wax. bi muy def métaphysique di poser question ci loolu. moom dafa àgg foofu moom mënut a àgg ne foofu moom yàlla kii mais xam na ne loolu am na loolu fi nekk di amal mbir. waaw loolu ñu am xel ñëpp xam nañ ko. mboolem ko am xel day xam ne lii am na ku ko amal et te kooku noonu il faut mu am fi quant à yi li ñuy wax euh, am na benn at maa ngi koy fàttaliku benn bés ci daayira bi am na ku mës a question ne damay laaj matérialiste yi lan la ci l'islam wax mais boobu xaw ma woon lu mu doon wax moo tax tontu bi ñaar la woon tontu bu njëkk bi moom mooy ñii nga xam ne dañoo am théorie matérialiste bi mooy hmm, mooy euh, al maddiya mooy théorie matérialiste bi ñeneen ñi ci des mooy beneen tontu bi mooy nag nit ku matérialiste maanaam mooy koo xam ne day xool ndax am wa am maanaam day ànd ak ñi am alal dong di jëflanteeg ñoom te buy xool nit it am amam rek lay xool maanaam loolu muy beneen matérialiste. voilà donc ñaari matérialiste ñoo am maanaam matérialiste bi ñuy wax bii nag mooy bu njëkk bi mooy ñi nga xamante ne théorie matérialiste bi lañuy dawal ñooñu. Euh, dañ jàpp ne adduna bi daf fee masa nekk nii mu mel nii noonu la ma nekk mel du bouger et que pour ñoom kon temps bi affaire bi amul fu mu tàmbalee te adduna bi nii rek la fi mës a nekkee loolu liy wane ne man ne bëri na bokk na ci mooy euh, mboolem yi fi nekk soit dañuy nekk lu animé wala ñu nekk inanimé wala plutôt ñu ne dañuy. Euh, nekk un mouvement wala ñu nekk lu stationnaire maanaam dañuy bouger wala ñu taxaw mbir mënta nekk beneen côté bi mënta ne maanaam mënoo nekk en même temps di bouger en même temps yaa ngi taxaw mënta ne soit da ngay bouger soit nga taxaw voilà principe fondamental de la dynamique moo lay won ne la yàlla am na lan mooy principe fondamental de la dynamique <laughs> en fait waaw la la somme des forces. moo jeex. égal MAA di accélération bi wala x deux point bu la neexee bon pour tënk ko pour gàttal pour tënk ko pour ñi ko xamul mooy lan mooy suñu boolee doole yi nekk ci kaas bi doole yi daje ci moom di ko yëngaloo yépp soit bu dee dafa nekk en mouvement mi ngi yëngatu mooy am na doole bu koy yëngal ngir mu jëm fa mu jëm ak mu yëngatu na mu yëngatoo am na doole bu koy yëngal mu yëngatu ni muy yëngatoo du dëgg loolu mooy tegtale ne kon mbir moomu mënu fee teg boppam ba pare am na lu extérieur lu ko yëngal bu fekkente ne dafa taxaw mooy ne am na doole yu nekk ci biti yu ko téye wolof moom la lépp ci benn kàddu wala ñaar lu yëngu lu ne la ko yëngala ko ëpp doole mooy principe fondamental de la dynamique mooy lu yëngu lu ne la ko yëngal moo ko ëpp doole voilà comme faw mu am lu ko yëngal te adduna bi gis nañu ne soit dafay am mbir mi day taxaw wala mu nekk di yëngatu loolu mooy bu dee dafa taxaw mooy ne doole gi ko téye ci bit ci biti la nekk maanaam dafa extérieur ci moom du moom daf ko extérieur ci moom mooy l'ensemble des forces appliquées sur du dëgg le système maanaam kon force yi dañu extérieur soit ñu ñu ñu immobiliser ko ñu taxawloo ko soit ñu yëngal ko comme nag àdduna bi gis nañ ni day nekk di en mouvement tout temps mooy ne am na force bu extérieure ci adduna bi bu ko yënga loolu mooy yàlla am na <laughs> principe fondamental de la dynamique mooy am na loolu moom moom démonstration la boo xam ne képp ku mës a def eh, physique rek xam na lu dëgg parce que àdduna bi mënul nekk en perpétuel mouvement alors que dara yëngalu ko voilà fekk dara yëngalu ko déedéet faaw day am lu ko yëngal kon yàlla am na moom maanaam yàlla am na ak amul moom loolu laaju cuune la voilà il faut nga nekk un vrai cuune vrai ngaaka pour mën a xam ne yàlla pour mën di douter ndax yàlla am na am amut. quant dafa per dafa éternel ba pare pré éternel li koy wone mooy ne fu pré éternel lu moom yàlla kon affaire bi du am début maanaam yeneen yi ci des yeneen yi ci des du ñu mën a am début du ñu am fin. parce que il faut que ki fi nekk parce que benn mbir dafa impossible mooy ñàkk a nekk ba pare jékki-jékki nekk te dara nekkalu la loolu mënta ne loolu moom mënta ne maanaam nit ko nga jékki-jékki rek nekk te dara nekkalu la loolu manta ne donc li muy tekki mooy kii fi ne maanaam li tax mbir yi ne kooka ak nekkam fii amul fu mu tàmbalee parce que su amoon fu mu tàmbalee moom it day soxla keneen ku ko nekkal ku ko amal moom bu amoon fu mu tàmbalee day am keneen day soxla keneen ku ko amal. voilà sinon du baax te comme matériel maanaam matériel bi moo ñu imposer ñu teg hypothèse boobu. matériel bi ci boppam moo ñu imposer loolu. parce que suñu su amutoon kon dañuy mën a weddi sax xattaa ne ñun ñii existé nañ te bokk na ci mbir yi nga xam ne dañoo jomb mooy ñu taxaw ne par exemple existé maanaam maanaam lii nii kon ak amut yàlla dafa war a nekk loo xam ne même nit ki bu ko bëggee weddi day am problème comme tey fi mu toll képp ku bëggoon a weddi ni man mii par exemple man mii di wax man mii ku existé la maanaam ku bëggoon a maanaam tey man mii bu ma mënoon a taxaw bëggoon a weddi sama bopp na man existé wu ma ni may amee problème pour mën koo démontrer maanaam wala sax pour convaincre sama bopp ah noonu la ki nga xamante ne moom mooy di existence yàlla mën a amee problème pour ki convaincre boppam noonu lay amee problème pour convaincre boppam parce que parce que li mu dul li mu dul xam mooy naka lay naka lay naka lay weddee ne matériel bi àdduna bi am na ba xattaa moom boppam ne am na naka la ko mën a weddee naka kooku du ko mën a weddi du mën a weddi ne hmm? ne ne am na moo tax nit ki moment bi mu xamee ni moom am na loolu mooy jëmmi démonstration gis na maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam démonstration boobu la defal gaa yi xam ngeen bu mu leen di wax ne yàlla am na démonstration boobu la leen defal biddiw bi dafa génn mu ne kii mooy sama borom bi mu fànkoo rek mu ne non mënta nekk yàlla parce que parce que jant bi noonu weer bi noonu lu tax parce que ñoom dañu nekk en mouvement ce qui veut dire que dañu nekk en mouvement mooy am na élément extérieur bu leen di yëngal ak di leen kii te loolu dafa extérieur ci moom voilà mooy ne kon am na keneen ku ko fii ci kaw kon kii mënta nekk yàlla kii feeñ ak euh, nëbb parce du du rek jëm mi ndax ndax biddiw bi dafa feeñ jekki jekki gisatuñ ko kon mënta nekk yàlla parce que bu doon loolu kese kese kese la gaa yi ci def dañ koy wax ne ko mais yow tamit yàlla bi nga bëgg ñu jaamu ko yàlla boobu ñu gisuñu bu démonstration bi consisté woon rek à ce que gisatuma biddiw bi kon du yàlla maanaam ñàkk yi gis donc kon dinañ ne ko yow it yàlla bi nga bëgg ñu jaamu gisuñu ko alors moins biddiw bi feeñ na benn yoon euh, weer wi nga bëgg wi nga wi nga wi nga wi ngay weddi feeñ na nëbbu na waaye feeñ na te dana feeñaat naka noonu jant bi mais yàlla bi ngay wax ñun mais au moment où bi fi mu ko concentré woon mooy le fait que mu yëngatu mu nekk en mouvement même bi muy wax ak Namrus même bi la jëfandikoo dana ko ok yàlla moom mooy indi jant bi parce que bi mu ko njëkk jox mooy rendi bi yàlla mooy rey te mooy dundal moom mu ne ko man damay rey damay dundal indi benn waay rey te keneen ki mu ngi nii maa ko bàyyi mu kon damay rey damay dundal xam nga mënoon na ni ko mënoon na ni ko non waxuma lii te bu ko waxoon ne ko waxuma lii du affaire bi day kii mais daf koo bàyyi indi beneen mbir ne ko léegi d'accord mais jant bi moom mi ngi nii. saa yu jot suba gu jot yàlla moo koy jëlee penku di ko yóbbu sow léegi yow bu subaa jële ko sow yóbbu ko penku jeex na ce qui dire que ni kon le fait yàlla nekk acteur bi ki nga xam ne moom mooy def lu foofu la démonstration bi nekk au moment où li muy def kenn mënu ko contrarier ce qui veut moom force am dafa suprême te dafa existe existence bu suprême boo xamante ne moo tax parce que yàlla bu fi jiituwul woon mbindee fi loolu du mën a ne le fait yàlla jiitu leen fi moo tax muy man di bindee nit ñi di leen mañee noo xam ne defee noo xam ne moom faaw moom mooy kii noot léegi bu dee nag yow jàpp nga ne yow yaa yàlla léegi jëlal jant bi nga jële ko sow nga yóbbu ko penku ce qui veut dire que voilà maanaam xeetu démonstration boobu la aussi maanaam day consister ba tey ci principe fondamental de la dynamique bi ñuy wax voilà te li yéeme mooy ne àdduna bi yépp ci principe boobu dong lay rawee ah. loolu moo ci yéeme en plus lépp nag ci même principe boobu lay dawee mboolem yeneen mat kii yi yeneen affaires yi boo ko wër wër wër wëralee ba ba tey da ngay gis ne même principe bi la. dañ ko dafa gën a màgg wala mu gën a compli complexe ñu complexifier ko pour pour leneen wala yooyu mais même règle bi la mooy principe fondamental de la dynamique ci la adduna bi yépp univers bi yépp di dawee voilà doole yi xëccante. lenn lu ci nekk am doole ci sa kaw moroom wala yu mel noonu voilà kon nekk faw yàlla kon dafa nekk loo xamante ne moo tax temps bi te wax naa la ne la temps bi li tax ñu mën koo tudd mooy espace bi xam ngeen ni bu fekkul li jant bi temps bi li ko indi lenn kese la mooy le jant bi ñuy gis jant bi di di di dem ak di di di di penk di di ah. di feeñ ak di nëbbu ñu gis espace yi planètes yi di di bouger loolu moom moo indi ñu maanaam temps bi créé wu ak à partir de loolu su mouvement yooyu amutoon lépp figé temps bi du am kon temps bi du exister voilà moo tax même da gis euh, kii espace euh, coordonnées yi voilà da ngay gis rek tee bi rek lañ ci yokk mooy temps bi mhm. rek ñu daal di am espace bi voilà voilà abscisse bi ordonnée bi mhm. après temps bi rek lañ ci yokk mu daal di nekk espace parce que espace bi moo tax ñu mën a am temps mhm. voilà kon ñu yam foofu insha allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana